te yàlla kenn amul bokkaale associé ak kenn ngir taxawal nguuram di seede itam ne yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw la bu yàlla yónni ci ñun njub jox leer ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala jub ak juboo sell ak sellal yàlla ñu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa euh, mbokk yi ñu masawu bu baax sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci ndox mi te mu nekk dogalu sunu borom subhanahu wa moo xam lan la ci namm waaye ñu ngi ñaan rek yal na doon ay njëgalu bàkkaar yal na doon itam ay xéewal yu war a ñëw remplacer ay musiba yu fi nekkoon yal na ko yàlla def yal na nekk kafaara ci ñun lépp lu ci dal di métit yal na ko yàlla bind yiw ci jullit ñi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaanal leen bu baax parce que ñaanal leen mooy ñaanal suñu bopp jullit jàmm mi ngi ci jàmm mbokkam ñaanal leen jàmm mooy tax ñu am jàmm parce que ñun nag sénégalais ñaare bu lekkul ci naqar dëgg-dëgg du xam luy naqar kon ñu jaajëfal leen bu baax jaajëfal ñi leen di dimbali itam yal na leen yàlla fay xanaa ñu ñax ci rek ne ku koy def na ko def rek te yàlla tax moo ëpp solo foofu bu ci taamu ñu gis ko bu ci taamu ñu wax ne def nga nangam taamul rek nga dimbali benn mbokk jullit boo yëg ne mi ngi nekk ci jafe-jafe nga dimbali ko te yàlla rek tax ji def loolu yal na la ci yàlla fay yiw wudul jeex ci amoon meneen i xalaat bu dul boobu yal na yàlla albati ko ba lépp nekk yàlla ay kese yàlla yàlla def loolu jaajëfal bu baax am na soxna yu dëkk fii ci koñ bi yoo xam ni xëy na ñoom lu baax toujours kenn du leen ci jiitu ñoom fexe nañ ba dajale ci dara yéeg saaboog dàll ak yi ñu am yëpp ñu fexe jox ne seeni loxo jotiwul sax ca kaw waaye ku ñu xam mu nekk ci gox bi te bokk ci yooyu rek ñu jotal ko ci yooyu am na yun ci indi ñu ngi fii ci jàkka ji lu ci waay mën mu dolli ko ci ku ci xamit ku ne ci yooyu mu annoncé ko rek ñu jébbal leen ko parce que ñoom rek ñoo ko moom ñi joxe nañ ci seen i xaalis ñu joxe ci dàll yu nu am ñu joxe ci yére ñu joxe paan loolu yàlla moo leen koy fay yàlla na ñoom ñu ngi fii xëy na ñun tamit suñu loxo jotiwul dëgg-dëgg ni nu yaakaaree ne mën nañ ko jottale du ci yegg waaye insha allah ku yàlla bind na wërsëgam mi ngi ci insha allah moom moo ko naramu yàlla na yàlla bind lépp yiw ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xutba bi nee na mi ngi laaj fi oustaz Mbaye daanee ne léegi ginnaaw bi ñu ko jaajëfalee bu baax ci waxtaan wi nee na mi ngi laaj hal yajuusu li muslimin an yaqtula axaahu mutaammidan qaasidan salba amwaalihi wal ictidaai ala irdihi nee na mi ngi laaj ndax dina dagan ci jullit muy rey mbokk jullitam moo xam ngir nangu alalam la wala ngir jalgati ci kawam rek moo tax mu faat bakkanam ndax loolu dina dagan ci jullit ah tontu bi kay ñépp xam nañ ko mooy déedéet nee na war rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqulu kullu lmuslimi ala lmuslimi xaraamun damuhu wa irduhu wa maaluhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne araam na ci jullit yépp ci seen mbokk jullit ni ñoom araam na ci moom deretam nga génne ko araam na ci jullit ak ci mbokk jullitam nga nangu alalam araam na ci jullit ak ci mbokk jullitam nga yàq deram moo xam ci sa làmmiñ wala noo mën a def ba yàq deram ba dootul jar dara te am na ñu mën loolu nag am na ñoo xam ne ñoo ay ci ku yiw ku ñëpp naw benn baat rek la ñuy wax ci ñoom nga suur ko nee na ndax loolu dagan na ci jullit déedéet mbokk yi nee na suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi wax ci alquran bu tedd bi ne innama almuminuuna ixwa nee jullit yi benn lañu benn mbokk lañu kon nag nan la nit di yàqee boppam nan la nit di reyee boppam moo tax nee na war na ci bépp mbokk mu sàmm àqu mbokkam su fekkoon ne nangu nga ne jullit yépp sa mbokk lañu nee na dina jaadu ci mbokk mu nekk mu sàmm àq bi mu séq ak mbokk jullitam nee na dina ci bokk mu fexe ba sàmmal ko àq yi mu moom ci moom di ko défendre itam ci bépp lor bu nëmm dal si ci kawam moo xam aji jalgati bu jógee ci àll ba bëgg a ci kawam di ko noot nee na nga taxaw ci ba ak yooyu yëpp dellu si ci moom wala tooñkat bu na ma dal ci kawam nee na nga taxaw défendre ko ba loolu sotti loolu boo ko defee mu nekk sa yitte doo rey nit nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna hada al insan bunyanullah man'unun man adama bunyaanahu nee na doomu aadama tabaxu yàlla la amul kenn ci nit ñi ku bëgg a taxawal sa tabaxu kër nit jógee fële daanee tabax bi jàmm fekk ka ci kenn bëggu ko nee na te nit tabaxu yàlla la alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ay suratin ma shaa rakabak doomu adama yàllaa ko tabax ci loxoom bu sell boole wu ko benn malaayika bare na ci mbindeef yu bare malaayika yi la yàlla di jottalante ñuy def ci diggante yi waaye nit yàlla ko defaral boppam moo tax nee nit tabaxu yàlla la yàlla rëbb ne képp ku daaneel tabaxam mooy ku faat bakkanu nit yàlla soril la yërmande moo tax nit bu reyee yàlla yërmande dootul daw ci moom te yàlla yàlla nee na laanatullaahi mooy rëbb yàlla bu yàlla ne ma rëbb nit mooy da koy soril yërmande nee na te suñu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran ne man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa ka annama qatala annaasa jamian wa man axyaaha fa ka annama axya annaasa jamian yàlla nee na ku ma rayal benn bakken yow ak ki ma faatal ñi ci àdduna bi ñëpp yéen a yem ci man ndekante rey benn bakkan moog rey àdduna bi yëpp ñoo yem ci yàlla dundal benn bakkan moog dundal bakkan yi ci àdduna bi yëpp ñoo yem ci yàlla te loolu jarul sax dégg-dégg bu xóot li gën a teeraateer mooy ku ne xam na ne li fi ne ci ay milliards doomu aadama ci àdduna bi jege na sept huit milliards ci ay nit te yi ñëpp benn nit moo leen fi indi muy maam Adama benn nit benn nit la yàlla bind nee na ci ne nit ñëpp génnee waa ku reyoon Adama rey nga nu ku xam ñaata million wu bakkan moo nekk ci mën yu doomu Adama ay million wu nit buñ la waxoon benn tokk mën yu bu jógee ci góor di dem ci biiru ku jigéen. li ci nekk ci ay mil mais loolu jigéen mënu ko ëmb yàlla dafa laabiir mu tànn ci benn rek mu juddal ko ñu sànni ay millions yi millions yi xamul lu muy def parce moom bu jàppoon ne ndox la bu tuuru ndax na boppam ay junni bakkane ci nekk ay millions yi yi bakkane ci nekk moo tax nee na fekkam benn nit mooy andi adduna bi yëpp boo rayee benn bakkan su yàlla toxaloon adduna bi yëpp bàyyi fi benn bakken boobu dina juraat lu toll nii ne ne kon boo rayee benn nit jàppal ne rey nga àdduna rey nga àdduna moo tax ku ko tuutal rek xamoo li xew te léegi rey dafa xew léegi rey dafa xew nit ñi sax léegi dañu ko tàmm bés bu nekk nga dégg dee ci gox bés bu nekk nga dégg ku ñu tëral rendi bés bu nekk nga dégg ku ñu dóor bal bés bu ne nga dégg ku nu ko mun naan ndox ndox lu doy na sunu borom subhanahu wa taala waxaati alquran wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazauhu jahannamu xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada lahu alima ku ma reyal benn bakkanu jullit nee na lenn rek laa dese ci moom muy dugal ko safara ak ni yàlla bare yërmande su demee ba wax ne ku ma rayal ba kenn lenn rek laa gisati ci yow dugal la jahannam mu ne kooku li mu def ndawul nee na te fi ma yem ci lakk ko rek nee na waxati ba xaalidan fiha daf fay tax ba faw dootu fa génn waxati ba allahu yàlla nee di dinaa sotti sama mer ci kawam yal nañu yàlla musal ci meru yàlla mënu sotti ci suñu kaw wala annahu dinaa ko rëbb maanaam dina ko soril yërmande ba pare nag wa aadda lahu ab yii maa ngi koy préparé beneen i mbugal yu gën a metti lii may teg ci kawam kon loolu nu mu war a toll mbokk julli yi waaye nee na rey li muy garaaw yëpp nag nee na taxul mu dagan ci benn jullit ñu reyal la nga rey du daggan ci nit ki ñu rey sa bàyyi nga dem rey baayam du sotti nee na nit munul xuloo àttewaat boppam nee na looloo tax l'islam taxawal ay yoon ut njiit luy àtte loo xam ni ñaar ñu daje ci xuloo bu dóor am wala rey di am du yaa koy de yoon a koy def loolu lu am solo la ka ñu bàyyi xel ne fu ñu déggee ku rey ñu rey la paaka dañuy rey sa baay nga dem rey baayam déedéet ku ñu rey dañu lay yóbbu ci yoon yoon xool ba gis ne reye ci war yoon di rey te yow sa yoon du ci nekk te la looloo tax islam di taxawal yoon muy àtte xuloo yi xew ci diggante yi di joxante ak yi war ci suñu biir nee na waaye loolu yëpp nag dafay dafay fekk mu di ko teg ci téere yàlla bi li ñu àtte yëpp na ko àtte ci ni ko yàlla bëggee waaye bu mu ko teg ci ay xalaati boppam rek comme ni mu xewee ci jamono moom la oustaz wax léegi nga xam ne àtte yi ñu àtte yëpp ay luwaa doomu aadama la yoo xam ne nit ñee toog ñu xalaat ne lii war na mën a jaadu ñu tëral ko bokk nag li yàlla tëral nga xam ni nga xam ak nga bañ a xam loolu mooy li gën nee na moo tax yàlla di wax ci alquran ya atiwullah wa atiwu rasul wa ulil amri minkum topp leen yàlla topp yonent digle topp ñu méngoo seeni mbir ci wàllu diine ak ci wàllu àtte lu ñu dogal na ngeen ca tege parce que yàllaa leen fa teg nee na waaye mu wax ak moom tamit ne ko wa in xakamta faxkum baynahum bil qist waaw inna allaha yuhibbul muqsitin yow attekat bi fexeel ba booy atte na nga ci mandu nga atte ci mandu amul kumba am ndey ak kumba amul ndey yemal leen ñëpp nga atte leen mu jaar yoon amul jàpp kii bàyyi kii na ndax sunu borom dafa wax ci alquran ne walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab am na solo termination aaya bi am na solo nga xam ne kon du ñëpp a mën a yàlla wax yàlla nee na pour ngeen am dund bu dal dund bu neex dund bu am sécurité lenn rek moo leen ko mën a may mooy ngeen tëral ci ay loi wu ku def ñu def la te na nag ñi seen xel sell ñoo mën a dégg wax jooju nga xam ne yàlla raxas na seen xel mu set te nangul yàlla daanu dégg ne penc mi pour mu jag mooy ñu fexe ba ku wàcc yoon ñu tegaat la ci yoon loolu rek mooy jaar mais ku wàcc yoon ñu bàyyi la nga tërëri di dem yoon dootul am njëriñ moo tax mu ne fa yaa ibadallah suñu borom wax na ci alquran ne wa katabna alayhim fiha anna annafsa binnafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anf wal udna bil udni wa sinna bi sinni wal jurux xisaas yàlla nee na say bi lu yomb la ku bëtt bëtu jaamur nañu éliminer bëtam mu jeex dagg nopp jàmbur nañ ko yóbbu ci yoon mu àtte ba mu pare ñu yóbbu hôpital ñu coppati ay noppam bàyyi ko mu dem ku damm ba ñu jàmbur nañ la yóbbu ci yoon bu noppee ci yoon mu yóbbu la ci dentiste yi ñu wekki say bañ bàyyi la nga dem nee ku jam nit paaka wala lu mu doon di weñ ñu yóbbu la ci yoon bu noppee mu yóbbule ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu yaram ñu natt li nga jam ñaata centimètre la ñu jam la lu ñu toll door laa bàyyi nga dem nee na ku rey bakkanit ñu yóbbu ko ci yoon mu rey loolu mooy tax ku rey dootul reyaat loolu mooy tax ci reyagul bu gisee ku rey dootul rey xam ngeen ne Sénégal at yi rey bi bari na fukki at yi mu jiital yi mu weesu ginnaaw ak yi muy dégmal xam ngeen ne dee ni mu tàkkarnaase dafa ëpp moo tax lu jaadu la lu jaadu la li ñuy wax ci Gambie waxuma islam la mais ñu dawal peine de mort ci àdduna bi yëpp bu dul islam sax pour rey gi wàññeeku ku mu yëg ne ku rey mu rey la mais dootoo rey wax naa ko benn mbokk barki dem ma ne ko Gambie de la ma koy dégg xaw na yoon xaw awul yoon waaye li wér te wóor mooy fii ak at mi di jeex fii ba janvier moom kenn dootu fa rey nit rey nit moom kenn dootu ko fa am na solo ku fa nekk yaa